ñu ngi woon ba léegi gisoon nañu ñu ngi woon Quba eh, doon waaj a génn Quba alayhi salaatu wassalaam gisoon nañu li nga xam ne moom la imaam ibn Isxaaq waxoon ne foofu la ko asadullahi al-Ghaalib Ali ibn Abi Taalib radiyallahu taala anhu wa ardaahu daldi yoon dabe ginnaaw bam doxee mission yi nga xam ne moom la ko aleyhi salaatu wassalaam digaloon màkkatal mukarrama zaadaha llahu gisoon nañu euh, ci waxu imaam ba léegi fi nga xam ne fa la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daloon ci kulthum ibn al am ñu ne ci euh, mu ngi jar ci dafa daloon ci euh, ab ibn xaysama ah, Sa'd ibn xaysama gisoon nañ tamit seydna abu bakrin radiallahu taala anhu fi nga xamante ne nii moom fala daloon moom am na ñu ne woon ci xubayb ibn isaaf fala daloon am ñu ne ci xaarija ibn zeyd ibn abi zuhayr radiallahu taala anil jamii léegi nag gisoon nañ tamit waxaal woon nañ euh, njariñ yi nga xam ne ak ngëneel yi am ci masjidu Quba foofu nga xam ne yonent bi yi saatu wasalaam moo ko fa def euh, ginnaaw gi am na nag ay yeneen wax yu gën a dugg foofu ci masjidu Quba euh, waaye dañ ci yem foofu ko masjidu Quba yonent bi yi saatu saam moo ko fa def ginnaaw gi li ci tegu moom lañu ku mel ni Muhammad ibn Isxaaq rahimahullah di nettali waxoon nañ tamit ñaata fan la fa def ci li gën a dëgër mooy li Seydina Anas ibn Malik wax xadiis boobu dañ ne woon ci saxiix imaamul Buxaari waaye tamit sax imaam Muslim ibn al-Hajjaj ko fi saxiixayni li gën a appuyé que ne loolu moo gën a dëgër comme ni imaam al-Hafiz ibn wax que anas bokkul ci waa euh, sayyidina anas radiyallahu bokkul ci waa banu amr ibn euh, awf euh, saalim waa banu amr ibn awf voilà waaye moom dafa dogu ci li nga xamante ne moom la wax que ne quatorze jours la fa def xadiis boobu noonu imaam al buxaari ak imaam muslim ibn al xajjaaj rahmatullahi ñoom daal dinañ koy bokk solo ginnaaw gi nag mu daal génn moom lañu imaam ibn Isxaaq di nettali imaam ibn Isxaaq mu ne summa axrajahu llahu min bayni adhurihim yowma aljumuca wa banu loolu gisoon nañ ko bii eh, mooy bim ne summa axrajahu llahu min bayni adhurihim yowma aljumuca wa banu amr bn awf yazcumuuna annahu makasa fihim akthara min dhalik fallahu aclamu ay dhalika kaan fa adrakat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aljumucatu fi bani saalim bn awf fa sallaha fi lmasjid alladi fi batni lwaadi waadi raanuuna fa kaanat awwala jumu'atin sallaaha bil madina imaam ibn isxaaq raximahullah mu ñuy nettali kon ginnaaw bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jóge Quba di génn waxoon nañ la Quba moo nekk ci sud bi boo jógee madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu mu jóge fa nag di dem ilaa batnil madina dug war dem nag biir madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam imaam ibn isxaaq raximahullah mu ne summa ginnaaw gi ba yonent bi aleyhi salaatu wasalaam paree Qubaa bay génn axrajahu buur yàlla daal di koy génne min bayni adhurihim ci seen biir génne ko Qubaa yawmal jumaa bésu ajjuma ci la waxe woon après mu ne wa banu amr ibn awf kanta waa banu amr ibn awf yaz'umuuna annahu makasa fihim akthara min dhalik waa banu amr ibn awf ñoom de nee nañu ko ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam def na fa lu ëpp bés yi nga xam ne moom la imaam ibn isxaaq wax ndax moom dane woon euh, dafa paase fa aqaama rasulullah sallallahu alayhi wa bi quba fi bani amr ibn awf yawm al wa yawma thulatha wa yawma al-arbi'a wa yawma al-khamis wa assasa masjida thumma akhrajahu min bayni azurihim yawma al-jumu'a moom dane cinq jours lañ fa def la fa passé Quba bésu altine bésu talaata bésu àllarba bésu alxames bésu àjjuma après ci bés boobu nag ca li génn mu ne nag waa Banu Amr ibn Awf ñoom ñi nga xam ne ci ñoom la doon nag ñoom wax nañ ne ëpp na li nga xam ne mooy cinq jours yi nga xam ne moom la imaam ibn Isaaq wax gis naa ci euh, wax yiñ doon wax keroog dañ doon toxal li imaam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah ci ñaata wax yi am ci ñaata bis la fa def gis naa ci al-Bidaaya wa Nihaaya bu imaam euh, al-Hafiz ibn moom yokk na ci beneen wax boo xam ne dane ci imaam ibn Isaaq lañ ko soloo boobu imaam ibn Isxaaq ne waa Banu Amr ibn fu nee na yonent bi alayhi salaatu wa salaam dix-huit jours la fa def kon bu dee loolu noonu dëgër na ci imaam ibn Isxaaq mooy ne kon ak min zaalika bii ñu ne woon ñoom dañoo gis ne ëpp na def na fa lu ëpp cinq yooyu kon mën nañ ne ñoom lu ñu wax euh, ak min zaalika kon bële da ko euh, mooy dix-huit ci beneen riwaaya bi nga xam ne moom lañ jële ci imaam ibn Isxaaq wallahu taala alam aya dalika kaan euh, waaye li gën a dëgër insha allah mooy liñ la waxoon ne bu Seydina Anas ni quatorze jours la fa def ndax lan ndax ci saxiixayni la nekk wa huwa fi darajati al a'la euh, euh, al ulya al a'la fi as-sihha mooy ne fi gën a kawe ci lu wér ci xadis mooy mattafaqa alayhi alsheykhaani al imaamu albuxaari wal imaam muslim bnu alxajjaaj al qushayri naysaabuuri raxmatullah alayhima kon imaam ibn isxaaq mu ne kon bi nga xam ne ci la koy suñu boroom génnee ci seen biir Qubaa foofu moom aleyhi salaatu wassalaam bésu àjjuma mu ne fa adrakat rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aljumuca fi bani saalim ibn awf nee na àjjuma daal di dab yonent bi mooy julli àjjuma ndax àjjuma lu jóge Quba mooy bés bi mu nga fa waaye heure julli àjjuma mu daal lee mu daal dab alayhi salaatu wassalaam fii bani saalim ci waa bani saalim ibn awf di doomi awf da ngay gis ne ñi ñëpp ay mbokkoon banu Amr ibn Awf banu Salim ibn Awf ñoo bokkoon ay maam euh, mais bokkuñu woon quartier yu nekk ñoom waa banu Amr ibn Awf ñoom ñoo ne woon xubaa banu Salim ibn Awf boo ginee yéeg di dem jóge Quba di yéeg ci kaw ci noor bi di dem fi léegi fi Madinatul Munawwara ala saakine afdalu salaatu wasalaam nekk masjidu rasulullah booy dem côté boobu fa ngay romb waa bani Amr Eh, banu Salim ibn Awf mu ne nag foofu la ko julli daal di muy julli àjjuma heure waxtu julli àjjuma mu ne fa sallaaha mu julli ko fil masjid alladhi fi batnil waadi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di julli àjjuma keroog ci xuru ci jàkka ji nga xam ni moo nekk ci batnul waadi ci ci ci xolu xur woowu noonu di ci waa banu Salim ibn Awf nan la xurwaw tudd mu ne waadi raanuuna mu ngi tudd waadi di xuru raanuuna fu ñu naan raanuuna noonu la tuddoon voilà buñ fii mooy gorge de Loup moom mooy tur la fii mooy marché Tilène Tilène tur la fii mooy marché Moussante wala fii mooy euh, quartier Diamaguène ca Ndar wala ca Dakar loolu tur la euh, wala su kawlax la voilà mu ne waadi raanuuna kon xuru raanuuna foofu noonu la jullee àjjuma kero moom alayhi salaatu wassalaam teg ci ne fa kaanat awwal jumu'atin sallaha bil madina mooy première àjjuma bi nga xam ne moom la alayhi salaatu wassalaam julli foofale ci madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam eh, lii nii nag waxu imaam ibn isxaaq bi imaam ibn kathir indi ko ci al bidaaya wan nihaaya bi ma ko indee mu ne rawaahul bayhaqi imaam al bayhaqi soloo na ko an abi salama ibn abdirahman ibn awf mu jële ko ci seydina abu salama nekkoon doomi abdirahman ibn awf alsaxaabiyul jalil radiallahu taala anhu wa arda kon ci abu salama nekkoon taalibe bu mag ci imaam abu hurayra ak ñoom yaay aysha ñooñu Euh, ibn abdirahman ibn awf moom ci moom la yem moo tax mu ne wa huwa mursal imaam alxaafiz ibn kathir teg ci ne mursal la mooy ci moom la yem saxaaba bi dañ ko sotee mu ne wa axrajahu tabari naka noon imaam at-tabari soloo na ko fii taarixi yi ci taarixu at-tabari an said ibn abdirahman aljumahi jële ko ci said ibn abdirahman aljumahi aljumahi euh, loolu waaye isnaad bi seen isnaad yi mooy da ngay gis ne dañu daif euh, ndax lan mooy dafa am rupture ndax al-Jumahi moom ci atba'u taabi'in yi lay jële comme ñoom Hisham noor Urwa ak ñu mel ni ñoom kon mooy dafa am rupture yoo xam ne ci kaw gisuñu ñan ñoo fa nekk loolu moo tax léegi kon ci waxu imaam ibn Isaaq bi kon yonent bi alayhi salaatu wa salaam génn na ba àgg ci waa banu Euh, bani Saalim ibn Awf ci waadi Raanuuna julli àjjuma daal di ko fay dab mu daal di ko fay julli foofale te mooy bu njëkk bi mu julli Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam léegi nag masala mooy masala mu jëm ci wàllu àjjuma euh, àjjuma tur bi d'abord tur bi fan lu jóge bala ngaa wax ci dara danga koy définir tax da ngay définir ngir nga xam li ngay wax mooy lan ana ci lan lañuy waxtaane waaw bu ñu ko xamul rek juuyatloo mën naa am imaam alxaafiz ibn xajar raximahullah mu wax ci alfath mu ne wal jumu'atu bi dammil miimi ala al mashhuur mu ne al jumua tur bi dégg nga al ju mu a al ju mu a tu al jumuatu bi dammil miimi alal mashhur mooy nga damm miim bi mooy ju mu miim boobu nga daal di koy def mu mu ne alal mashhur loolu mooy li gën a siiw mu ne nag waqat tusakkan léeg-léeg nag nga gis ñu daal di koy sukkoon miim bi di wax jumaa jumaa mu ne wa qaraa biha al amashu mu ne imaam al amash suleymaan ibn mihraan al kaahili raxmatullah aleyhi moom di al amash lool la doon noonu la ko jànge mu ne wa xaka al waaxidi an farra fatxaha mu ne kàntaa imaam al waaxidi moom boroom asbaabu asbaabu nuzuul yooyu rahmatullah alayhi moom mu daal di not nettali jële ci al farra nekkoon ci boroom xam-xamu arab yi euh, buñ ne arab yi nag pa mooy arabiya mooy làng bi euh, fathaha këni ju ma a ju ma a mu ne waxaka zajjaaju al kasra aydan mu ne kaan az-zajjaaj yi ñëpp ci boroom xam-xamu luga yi lañoon moom nettali këni ne mën nañ ko def kasra ju mi a kon am nañ ju mu a jum a ak lan ju ma a ak ju mi a waaw da dégg ci arab ñaan musallasatul baa i non euh, laami non faa i euh, ayni bokk musallasatul ayni da nga koy dégg ñu naan loolu mooy euh, moo boo xam ne mooy verbe mot trilitère boo xam ne trois lettres bi ci digg bi nga man ko def fa fi fu dañ naan musallasatul euh, ayni wala tamit bu dee début bi faa bi mooy début lettre bi ñu ne musallasatul faa yi bii nag mën nga ko def kasra mën nga ko def fatha man nga ko def sukkoon waaye damma bi mooy li nga xam ne mooy li gën a siiw loolu benn la léegi nag mu des mu ne moom imaam alxaafiz ibn xajar raximahullah waxtulifa fi tasmiyati lyowmi bi daalik mu ne nag wuute nañu lan moo tax bésu àjjuma ñu daldi di koy tudde bésu àjjuma mu ne ma ittifaaqi ànd ak li nga xam ne dëppoo nañu ala annahu kaana yusamma fi l jaahiliya al aruba mooy ne boroom xam-xam yi raxmatullaa aleyhim dëppoo nañ ko ne bésu àjjuma moom euh, ci jaahiliya mooy période anti-islamique avant l'islam di ñëw euh, dañ ko doon woowe yawmul euh, nii lañ ko doon woowe aruba al aruba mooy al al mooy bés bi nga xam ne al bayyin al mu'azzam bés bi nga xam dafa leer dañ ko ràññee xam ko ba pare mu nekk bés boo xam ne dañ koy màggal lool mooy al aruba mu ne te lool boroom xam-xam yi dàq dëppoo nañ ke ne ci jaahiliya ama lislaam al aruba layla al arubati xalla durru fi rajabin summa al munaadi yunaadi booba la ci xilaas mooy layla al arubati guddi àjjuma moo tax mu ne euh, euh, maal ittifaaqi ànd ak dëppoo gu ñu dëppoo ala annahu këne bés boobu di bésu àjjuma kaana nekkoon na yu sàmmaa ñu ko doon tudde fil jaahiliyati al-aruba doon ko woowe al-aruba ah, léegi nag lan moo tax ñu tudde ko loolu mooy laaj bi ginnaaw bi ñu dëppoowee ne avant l'islam al-aruba lañ ko doon woowe mais bisu àjjuma bi moom kañ la ñëw kañ lañ tuddee àjjuma al-jumu'atu mu ne faqiila nee nañ premier wax summiya bi daalika li anna kamaal alxalaa'iqi jumi'a fii am ñu ne dañ koo tuddee loolu ndax matuk mbindeef yi suñu boroom matal gu mu matal mbindeef yi ci bés boobu jumi'a fii kamaalal matuk li xam ne moom matuk mbindeef yi keroog bés boobu lañu ko euh, euh, euh, lañ ko dajale mu ne loolu mooy matuk mbindeef yépp seenu mat bés boobu la ko yàlla dajale mu ne zakarahu abu xudayfa ku wax lool mu ne abu xudayfa an-najjaari yi moo ko wax fil mubtada ci téere bu ñu naan al mubtada moom nag jële ko ci an ibni ko ci seydina abdullah ibn abbaas radiyallahu taala anhuma waa imaam alxaafis nee na waaye wa isnaaduhu da'if kooku sanadam dafa wéradi kon wax jooju mooy wax ju daanu la ndax sanad ba dëgërul loolu mooy premier wax bi deuxième wax mu ne waqiila nee nañu li anna xalqa aadama alayhi salaatu wassalaam jumi'a fiihi mu ne am nañu ne lan moo tax ñu tudde ko ajjuma da gis aljumaa dafa jóge ci aljamu mooy loo xam ne ak dajale ak dammu dammu shay ila shay jël mbir boole ko ci leneen loolu mooy étymologiquement loolu lay dajale jamaa aljumaa loolu aljamu la jóge loo xam da ngay dajale dajale bële dane kamaalal bu njëkk bi kamaalal xalaaiq matu mbindeef yi jumee lañ leen dajale nga gis dajale ba léegi day ñëw fii ci bés boobu waaye boobu sanaduhu da'if beneen bi buy deuxième bii ñu ne ndax maam aadama alayhi salaatu wassalaam ak mbindam bi ko yàlla bind ci la ko dajalee bés boobu ñooy ci la mate bésu àjjuma mu ne nag warada dhalika min hadithi salman radiyallahu taala anhu axrajahu ahmad wa ibnu xuzayma wa gayruhuma fi athnaa'i xadiis wa lahu shaahidun an abi hurayra radiyallahu anhu dakarahu ibnu abi xaatim raxmatullahi alayhi mawquufan bi isnaadin qawi wa ahmadu marfuu'an bi isnaadin da'iif mu ne deuxième wax bii ne ndax mbindu suñuy maam aadama alayhi salaatu wasalaam ci lañ ko dajale ci bésu àjjuma mu ne loolu rot na ci xadiis bu Salman al-Farisi Seydina Salman defaguñ tarjumaam de dañu waxoon ni mu duggee ci lislaam oh jamono jooja lañ ko waroon a def waaye euh, lu jiwwa jeexul jógu fa li wolof di wax insha allah euh, mu ne warada dinañ gis ci kanam ci ma ne ci kanam pas suba walla tey mooy ci euh, Madina phase médinoise biñ nekk naka la dugge ci li naka la dugge ci lislaam loolu waxoon nañu ko waaye dinañ ci gën a ñëwaat ci xadiisu imaam ibn Sa'd bu gudd loolu pare bam doon wër ca bam newee fële ca Perse ba jóge fa dem ca Ruum euh, loolu insha dinañ ci dikkaan mu ne loolu euh, euh, rot na ci xadiisu Seydina Salman al Farisi abil islaam la abali siwaahu ida iftaxaru bi qaysin aw tamimi moo tax o oh, imaam aldahabi rahimahullah allahu akbar bi muy def tarjuma seydna salman noonu nañ bàyyi ba foofu waaye yéesu fi day neex bu bopp mu ne kon euh, loolu rot na ci xadiisu seydna salman radiallahu anhu axrajahu boo xam ne imaam ahmad moo ko soloo ahmadu di imaam ahmad ibn hanbal boroom ngir mi wam nu xuzayma di abu bakr ibn xuzayma a imaamul a imma mooy imaamul a imma lañ ko doon woowe ibn xuzayma wa xayruhuma ak ñeneen ñu dul ñoom ñaar di imaam ahmad ak imaam ahmad ak soloo nañ ko ci fii athnaa'i xadiisin ci biir benn xadiis walahu shaahid am na xadiis yu ñu soloo yoo xam ne ca xadiis yooyu à xadiis yooyu di nga fekk wax jii ne li tax ñu tudde ko mooy bés boobu lañ dajale mbindum maam aadama alayhi salaatu wassalaam mu ne am na nag leneen loo xam ne shahid shahid mooy loo xam ne day ñëw mel ni luy témoigner xadiis bale pour ne ko keneen ñëw plaider pour moom ne man maa ngi nii niroog moom dama koy gën a dëgër mais daal day jaar ci beneen saxaaba pas ci même saxaaba bi moo tax walahu shahid mu am shahid an abi hurayra mu jóge ci seydina abu hurayra radiyallahu anhu mu ne zakarahu tudd na ko ibn abi xaatim di imaam ibn abi xaatim rahimahullah mawquufan waaye nag dafa mooy mawquuf la lan mooy mawquuf loolu waxoon nañ ko fi de mawquuf mooy xadiis boo xamante ne nii ci saxaaba bi la yem waxul na yonent bi alayhi salaatu wassalaam ko wax voilà loolu mooy mawquuf bi isnaadin mar mursal mooy bu dee ne saxaaba bi tudduñu ko taalibe saxaaba bi dafa ñëw rek wax xadiis bi voilà loolu mursal wala mun a yonente mi alei salatu wasalaam nee na loolu mursal waaye mawquuf loo xam ne comme ñu ne Seydina Abdullah ibn Abbas de nee na loolu xadiis la mais mawquuf bi taali bi bi wax xadiis la waaye xadiisun mursal la euh, voilà wa qiila laa yuxtassu bil marfuu'i bal jaa fil mawquufi wal euh, nu mu ko waxat imaam as-Suyuuti rahimahullah wa qiila laa yuxtassu mooy bi mu définir xadiis ak lan mooy xadiis mu ne loolu nee nañu yemul boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim am nañu bari ñu ne xadiis yemul ci lii rekk ne loo xam ne Yonent bi alayhi salaatu wa wa huwa xadiis mooy li nga xam ne dañ koo askanale yonent bi alayhi salaatu wasallam min qawlin ci wax wala jëf wala taqrir mooy jëf mu mu approuvé benn mbir ci kanamam te ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam doon woon bàyyi ñuy def caaxaan loo xam ne dafa xaraam ci kanam mu noppi voilà wala muy wa nahwahu xakaw mooy wasfun xuluqi ak xalqi loo xam ne description portrait physique ak moral bu ñu def ci yonent mi alayhi salaatu salaam mu ne waqiila nee nañ nag laa yox tas bil marfon ak tamit ne xadiis mooy lu marfon rek lu njëkkati ba yonent mi alayhi salaatu salaam waaye dina ñëw ci mawquuf mooy lu yem ci saxaaba bi kon mu ne kon loolu bu imaam shahid boobu di témoigner xadiisu salmaan bi radiyallahu anhuma bu seyna abu hurayra bi boobu noonu mawquuf la waaye mu ne bi isnaadin qawi ci sanad boo xam ne nag bu dëgër la mu ne wa ahmadu kantaa imaam ahmad solo na ko marfu'an mu yëkkati ko ba ci yonent mi alayhi salaatu wassalaam waaye bi isnaadin da'if ci sanad boo xam ne dafa da'if kon mawquuf bi mooy li nga xam ne moo gën a dëgër marfu' bi imaam alxaafiz rahimahullah mu ne wa hada asaxul aqwaali wax jii nag ne li tax ñu tudde ko àjjuma aljumuatu mooy ci lañ dajale mbindum suñu maam aadama alayhi salaatu wassalaam euh, nim ñëwee ci xadiisu salmaan bi te am xadiis sayna abu hurayra bi ñëw di ko appuyer mu ne lii nag mooy li gën a dëgër ci wax yi mu ne wa yaliihima axrajahu abdu bnu xumaydin an siirin bi sanadin saxiix ilayhi fi qissati tajammu'il ansaar ma As'ad ibn Zurara mu ne beneen wax gis nañ ñaar ci lañ dajale mbindeef yi mbindeef mbindum matuk mbindeef yi seenu mbind ci bés boobu beneen bi ne ci lañu dajale mbindum maam aadama mu ne wayalihi mu topp ci li nga xam ne moom la solo Abd ibn Humaydin rahmatullah alayhi jële ko ci imaam ibn Sirin gisoon nañ ay waxam Muhammad ibn Sirin rahimahullah bi sanadin saxiix ci sanad boo xam ne wér na ba ci imaam ibn Sirin ci qissatu bi nga xam ne ci la ansaar yi daal di woon dajale def àjjuma julli àjjuma kër As'ad ibn Zurara loolu gisoon nañ ko bi ñuy gis euh, euh, euh, tarjuma Seydina As'ad ibn Zurara Abu Umaama As'ad ibn Zurara loolu gisoon nañu ko dinañ ci gën a ñëw insha allah ci kanam léegi mu ne wa kaanu te nekkoon nañ yusammawna yawma yusammuuna doon tudde yawmal jumaa yawmal aruba lii waxoon nañ ko ko ñoom avant dañ doon tudde bésu àjjuma yawmal aruba fa salla bihim asad ibn zuraara daal di leen jiite wa zakkarahum mu fàtte leen fàttali leen wasammawhu wasammawhu ñu daal di koy tuddee aljumua bésu àjjuma xiina ijtama'u ilayhi bi nga xam ne ci lañu dajaloo ci foofu la ci kër Asad ibn Zurara mu ne lool zakarahu ibn abi xaatim mawquufan imaam ibn abi xaatim rahmatullah alayhima soloo na ko mawquufan loo xam ne dafa yem ci saxaaba bi radiyallahu anhu loolu mooy ñaateel wax ñetteel ñeenteel mu ne qiila nee nañu li na lu ay Lu'ayyin kaana yajma'u fii qawmahu fii fa yudhakkiruhum wa ya'muruhum bi ta'dhimi al-haram wa yukhbiruhum bi annahu sayub'athu minhu nabiy rawaa dhalika az-Zubayr fi kitaab an-nasab an abi salama ibn abdirrahman ibn awf maqtu'an wa bihi jazama al-farra wa ghayruhu mu ne quatrième wax ci lan moo tax ñu tudde bésu àjjuma bésu àjjuma mu ne ñeenteel bi mooy ne dañu ne Kaab ibn ay kooku ci maamu yonent bi alayhi salaatu wassalaam la bokk di Kaab di doomi Lu'ay kaana nekkoon na yajma'u qawmahu fiihi da doon dajale waa Quraysh ci bés boobu fa yudhakkiruhum mu daal mu leen ci fàttali yu baax yi ñu war nekke di ci sax di ko dëkke waaye di leen digal bi ta'zimil harami ñu màggal xaramul makki bi nga xam ne moom la yàlla def xaraman aminan muy xaram boo xam ne bu sécurisé la da euh, barkeel nga xam ne la fa seen maam ñaanoon muy suñu maam di seen maam sayyid sayyiduna ibrahim alayhi afdalu ala nabina alayhi afdalu salaatu wassalaam mu leen di wa yuxbiruhum di leen waxaale moom Ka'b ibn Lu'ay di leen xabaare di leen nettali këne dinañ sa innaw sa yub'athu minhu nabi que dinañu yónni ab yonent boo xam ne ci askanam lay bokk moom Ka'b ibn Lu'ay mu ne lool nag az-Zubayr moo ko daldi az-Zubayr ibn Bakkar moom moo ko daldi euh, solo ci kitaabu bi téere bi nga xam ne ci wàllu askan araab yi la ko def ay askan mu jële ko ci abi salama ibn abdirahman maqtu'an waaye ci mu nekk dafa am maqtu' mooy loo xam dafa am rupture na mu ne wax jii nag wa bihi jazama al min ulama al moom bokk ci boroom xam-xamul làng yi moom ci lii la dogu wa ghayru ak ñeneen ko dul moom beneen wax mu ne waqiila muy ñaata juróomeel waqiila inna qusayyan huwa alladhi kaana yajma'uhum zakarahu Sa'lab fi amali beneen wax bi di juróomeel bi ne déedéet li tax ñu tudde ko noonu mooy Qusay di seen maam Qusay ibn Kilab di maamu Quraysh bokk ci maamu Quraysh yi huwa alladhi kaana yajma'uhum au lieu de Ka'b ibn Lu'ay Qusay bii moo leen doon dajale di leen wax li ñu wax fële loolu Sa'lab moo ko kii ci téere boobu ci amali yoom yi amali yi mu ne waqiila euh, juróom benneel wax summiya bi daalika lijtimaa'i nnaasi lissalaati fii wa bi haadaa jazama ibnu hazmin fa qaala innahu ismu islaamin lam yakun fi ljaahiliya wa innamaa kaana yusammaa al aruuba mu ne kantaa imaam ibnu hazm moom moom dafa dogu ne non non non euh, lii nii li tax ñu tudde ko bisu a yawmul jumaa mooy li ci nit ñi di dajaloo ngir julli gi ñu fay julli àjjuma mu ne loolu la imaam Ibn Hazm daal di dogu rahimahullah ne lii turu islaam la jógewul woon fenn avant l'islam jógewu amul woon ci l'islam la amee ndax ya ca jaahiliya ñoom yawmul aruba lañ ko doon woowee imaam al nag rahimahullah dane wa fiihi nazar euh, euh, waxu imaam Ibn Hazm bii nag euh, lu ñuy seetaat la ndax lan faqad qaala ahlul lugha inna al aruba ismun qadim kaana lil jahiliya wa qaalu fi l jumu'a huwa yawmul aruba fadh-dhaahiru annahum ghayyaru asma al ayyaami as-sab'a ba'da an kaanat tusamma awwal ahwan yabbaar dabbaar muunis aruba shibaar wala shabaar mu ne euh, waxu imaam ibn Hazm bi nag lu ñuy seetaat la lii mu dogu ne rahimahullah këne moom moom ci jaahiliya amul woon këne yawmul aruba rek lañ ko doon woowe mu ne lool lu ñuy seetaat la lool am na luñ ci war a mën a seetaat ndax kat ñi nga xam ne ñoom ñooy spécialité lu nekk dafa am ay spécialité ah ñi nga xam ne ahlul lugha ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu langue arabe ak fan la jóge ak tamit baat yeeg yooyu fan lay jóge ñooñu kat li ñu wax dafa leer këne al aruba di bés boobu wax nañ la ni muy tekki al bés bi nga xam dafa leer dafa kii dafa dañ ko màggal mu ne bés la boo xamante ne nii bés la bu yàgg tur la tur la tur bu yàgg boo xam ne jaa ka kaanalil jaahiliya waa avant ñi doon dund avant l'islam di ñëw dañ ko doon utiliser waqaalu léegi waa ñoom ba léegi ñu ne waa ahlul lugha këne waqaalu fil jumaa huwa yawmul aruba ñu ne àjjuma nag mooy bésu aruba al imaam al ne li feeñ mooy ne araab yi xayyaru asmaa al ayaami sab'a dañu changé turu semaine bi bésu ñetti euh, juróom-ñaari bés yi formé sept jours yi composé semaine bi dañ koo changé banda am kaanat ba nga ginnaaw ba nga xam ne nii lañ leen doon awal bés bu njëkk bi awal lañ doon wax loolu mooy lan dimanche awal mooy deux mooy talaata mardi non lundi jabbaar mooy euh, euh, mercredi non waaw mercredi jabbaar mooy jeudi non non non euh, lundi mardi mercredi voilà awwal mooy dimanche ahwan di lundi jabbaar mardi dabbaar mercredi non ñoom kon samedi lañ doon commencer ndax aruba mooy aruba mooy mooy mooy ajjuma kon aw kon ñoom samedi bi moo doon awwal ahwan di dimanche jabbaar di lundi dabbaar di mardi mu non non li ma waxoon noonu la de euh, dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi noonu li ma waxoon loolu la kon munis di jeudi aruba di ajjuma shabar di samedi kon awal mooy dimanche léegi mu ne loolu moo doon tur yi lii feeñ mooy ne dañoo changer tur yooyu léegi tudd ko yeneen tur Hmm? mu ne waqaala al-Jawhari imaam jawhari boroom euh, euh, dictionnaire boobule mu ne kaanatil arab tusammal dañ doon woowe yawmul ithnayn bésu euh, altine ahwan fi asmaa'ihim al-qadiima dañ woowe bésu altine doon ko woowe ahwan ci seen tur yu yàgg yi kon lool mu ne wa hada yushiru lool day wane ne bi annahum ahdathu la asma dañ koo créer yeneen i tur seen seen yi kas sabti wal ahadi ñu amee léegi maintenant sabt muy samedi ak ahad dimanche ainsi de suite ah, kon loolu gis nañu wax jooju imaam alxaafis na teg ci ne waqiila inna awwala man sàmmal jumaa gisoon nañ ñole léegi nag kan moo ko njëkk tudde loolu gisoon nañ lan moo tax mais léegi la la kan moo ko jëkk a tudde mu ne waqiila nee nañu aw inna awwala man samma al jumu'ata al aruba Ka'b ibn ñu ne kii nee nañu nag ki njëkk a tudde bésu àjjuma tudde ko al aruba mooy Ka'b ibn Lu'ay niñ la waxoon bokk ci maamu alayhi salaatu wassalaam mu ne wa bihi jazama al Farra wa ghayru ci la imaam al Farra daal ri waa luxa daldi dogu ak ñeneen ñu dul moom mu ne fa yaxtaaju man qaala léegi nag képp nag ku ne innahum ghayyaruha illa al jumaa dañoo changer jour yépp ba mu des al jumaa ba mu des turu al jumaa kooku nag euh, kooku day soxla day day day soxla nag mu indi ilaa naqlin xaas kooku day soxla fa ab abqaw ala tasmiyatil aruba ilaa naqlil xaas kooku day soxla nag indi nag ab toxal boo xam ne nag bu spécial la buy waree ne loolu noonu noonu la dem kene bés yépp il ghayyaruha illa al jumu'a fa abqaw ala tasmiyati al aruba ila naqlin xaas koog dafa soxla loolu léegi kon gis nañu loolu euh, léegi nag mu des beneen affaire kon masalaam gis nañu fan la ñaata wax ñoo am ci lan moo tax ñu tudde ko àjjuma ak kan moo ko tudde ak lughatan àjjuma lan lay tekki wax nañ la yi ci am jumaa jumaa moo gën a siiw jumaa ji jumaa yooyu yëpp nettali nañ ko wax nañ la ak dajale mu minal jamay la jóge léegi nag mu des beneen masala mooy bésu àjjuma moom euh, am na masala woo xam ne amaana jaru ko mooy turu ajjuma dafa bari ay tur yoo xamante ne ku mel ni waliyu imaam waliyu diin gisoon nañ ko fi bu yàggul doomu kan alxaafid al iraaqi rahimahullah bi eh, moom indi na ci ay wax eh, yoo xamante ne ni yu mat ay juróomi wax wala lu ko ëpp Euh, lu ko jege quatre wax ci naka la tudd euh, euh, turu aljuma yi léegi nag mu des muy masala mi nga xam ne moo ñu gën a concerné ngir ñu àgg jàll ci ndax da fii lañuy taxaw waxaale ci àjjuma insha allah mu li ci tegu mooy kañ lañu kañ lañu yoonal julli àjjuma ci lislaam kañ moom naa laaj bi leer na kañ lañu farataal wala yoonal julli àjjuma ci lislaam a jumhurul ulama rahmatullah alayhim dañu ne àjjuma ñu ngi ko farataal madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam léegi lan mooy seen tegtal ñu ne ndax aayatul juma muy saar suuratul juma saar boobu ñu ne suurat saaru madaniya la mooy madan madina la léegi agsee guñu ndax àjjuma faratalaat du farata fardu aynin la wala fardu kifaaya yooyu ñëwaguñ ci ñun ñu ngi ci kañ lañu farataal yooyu insha allah dinañ ci dikk kañ lañu farataal julli àjjuma jumhurul ulama rahmatullah alayhim nee nañu ñu ngi ko faratal madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam ñu ne li koy wane këne madina la mooy ndax saar bi nga xam ne dafa am muy suuratul jumu'a ba'da a'uuzu billahi minash shaytaanir rajiim yaa ayyuhalladhiina aamanu idhaa nuudiya lis-salaati min yawmil boobu yéen ñi nga xam ne yéen a gëm yàlla bu ñu wootee mooy bu ñu noddee bésu àjjuma fas'aw na ngeen gaaw ilaa dhikrillah ngir déglu ji xutba ba aaya boobu ñu ne loolu saar boobu madaniya la madina la wàcc ñu teg ci leneen ñu ne wa leneen li koy dëgëral mooy ne saxul que ne yonent bi alayhi salaatu wasallam julli na àjjuma biir Makka laata muy gàddaay gis nañu loolu moom mën nañ ci tontu léegi moom képp ku ñu ne ndax yonent bi alayhi salaatu wasallam julli na àjjuma foofu mooy gis nañu walillahi alhamdu wal minna ba jeexal eeru Makka léegi laaj bi dañ la koy retourner yow mi doon déglu ak man nii ndax gis nañ fi fenn fu fa yonent mi alayhi salaatu salaam jullee àjjuma ah non non non loolu nag gisuñu ko ñu ne waaw kay kon suñu deuxième argument wa ngoog que ne yonent mi alayhi salaatu salaam masu koo julli saxul que ni julli saxul lañ la wax de terme yi dafa am solo saxul tekkiwul ne kenn waxul ne am na lool bokk na li gën a tax mu bokk yi gën a am solo. siira nga war a xool ndax wiir naa wérul ndax nettali nañ ko moom taxul ñuy wax ndax li nettali moom bari na moo tax ba léegi suñu wax yii ci àddina bi yii nettali bari na mais sax sax est-ce que c'est avéré loolu moo jara seet loolu nag lañ la wax la waa jumhur wax de ne saxut c'est pas avéré que nu yonent bi alayhi salaatu wa salaam julli na àjjuma Makka laata muy gàddaay ah, imaam alxaafiz ibn rajab rahmatullah alayhi mu ne waxoon naa la lii mooy bi muy shara saxiixu imaamul buxaari waxoon naa la mu njëkk bind fatxul baari àggul nag imaam alxaafiz ibn kathir ñëw bind fatxul baari moom bosam àgg na waaw akbar mu nekk géej goo xamante ne nii ci lañuy as ba léegi waaw akbar la al cheikhul éthiopie waxoon ne lawlaa fathul baari rahima fa hafidahullah thumma fathul baari maa qadaytu awtaari mu ne lawlaa fathul baari ndax téereem yu am solo yi mbind moom surtout shara sunan nasa'i bi imaam muslim euh, sharh sahihu muslim bi shara bi mu def ci euh, euh, imaamul buxaari rahimahullah chara bi nga xamante ni moom lay def ci imaamu Tirmidhi yu am solo yooyu mais bi nga xam ne ci la pare sahih euh, sharh sahih muslim bi ma dégg ko mu ne lawlaa fathul baari loolu da bi ma ko bi ma paree fële ci Nasaa'i bi nee na ci la ko waxoon ne laa fathul baari benn bayt thumma fathul baari maa qadaytu awtaari mu ne burul woon fathul baari ubbi ubbite gi ma yàlla ubbee ci wàllu xam-xam al baari baari nasam moom mi nga xam ne moo bind nit ñi bu dul woon ubbite gi ma yàlla ubbee ci xam-xam summa ginnaaw loolu fatxul baari muy téere bi ñu naan fatxul baari nag ha bu imaam nag alxaafiz ibnu xajar nag mu ne bu dul woon ñaar yooyu maa qadaytu awtaar yi li ma soxla yépp sama li nga nammoon ci wàllu xam-xam ak tamit def shara sunan an-nasa'i bi bam àgg Ah, loolu sama objectif boobu duma ko mën a atteindre Allahu akbar laa ya'lamul fadla illaa ahlu ala qadri ahlil azmi ta'til azaa'ima ki xam ngëneel mooy waa ngëneel waaye baadool la moom loo ko defar rek mu foog ne da koo yeyoo lan lañ waxoon la Seydou Abu Bakar radiyallahu anhu si doon wax eh, ñu naan da wax Seydi alxa euh, euh, Muhammadul Mansuur rahimahullah naan ko doom li doom euh, ñàkk xel weesuwut lu ñu la defal nga guuxi lex naan dama koo yeyoo <laughs> ñàkkum xel gàttum xel ñàkk ko weesuwul lu ñu la wax rek nga naan nga guuxi la mooy luñ la defal rek ci teraanga yow au lieu nga sant waa ji mais doo ko sant di yëkkati ay mag di guuxi lax naan non non man loolu demee lu lii ah ndax dama koo yeyoo mooy loolu gàtt xel weesuwul loo aw kama qaala rahimahu hafizahu euh, rahmatullah alayhima kon loolu la alxaafiz ibn rajab bii nag moom moo njëkk a bind fathul baari moom mu ne yow la imaam alxaafiz ibn rajab mu ne wa nasal imaamu ahmad dañuy tontu suñu ñu ngi ci masala bi la kañ lañu farataal ajjuma mu ne imaam alxaafis ibn rajab mu ne wa nasal imaamu ahmad rahimahullah ala anna awwala jumu'atin jumi'at fil islaam hiya allati jumi'at bil madina ma'a Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu wa kadha qaala Ataa wal Awzaa'i wa ghayruhuma mu ne moom imaam alxaafiz ibn rajab alxanbali rahmatullah alayhi mu ne imaam alxaafiz imaam ahmad di seen boroom ngir bi moom ci ngiram la ne woon ibn rajab alxanbali rahmatullah alayhi mu ne imaam ahmad euh, moom yaxal na ne euh, këne ajjuma bi nga xam ne moom lañ njëkk a dajale nit ñi ci lislaam julli ko mooy bi nga xam ne moom lañ leen dajale woon madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam ak Mus'ab ibn Umayr loolu waxoon nañ ko bi ñu gis tarjuma As'ad ibn Zurara Abu Umama Allahu akbar boo fàttale ko xadiisu Ka'b euh, Ka'b ibn Malik boobu te doom ji ne woon man saabu bu ma wasoon ànd ak sama baay rek Euh, da doon da doon ñaanal bu déggee laa yasma'u al-adhaana lil jumu'a lil jumu'a illa salla alayhi wastaghfara la man sama baay di Ka'b ibn Malik saa bu ma masee ànd ak waaw jamono jooju hiina dhahaba basaru boo fàttalee ba nga xam ne dafa silmax ndax dafa màgge woon mu ne saa buñ fa kuntu idha kharajtu bihi ila al-jumu'a bu ma ko doon womma di ko yóbbu ngir ñu dem àjjuma julli ji saa bu déggee fa sami'a al-adhaana biha salla abi umaama as'ad ibn zuraara mu daal di julli di ñaanal di ñaanal abu umaama bi as'ad ibn zuraara radiyallahu anhu nee na nag di mbir yi bare yàggee mu koy def ma laaj ko ne ko waa sama baay booy waa lan moo tax saa déggee noddu rek nga daal di eh, di di di ñaanal sa as'ad zuraara mu ne ko ay bunayya kaana awwala man jamaa bina bil madina fi hazmi nabi min xarrati bani bayaada yuqaalu lahu naqiul xadamaat waaw akbar loolu gisoon nañu ko ah. mu ne euh, mu ne do yow sama sama sama ndoom boo gisee may def lii di ko ñaanal saa bu ma déggee fekk gaañu na bu yàgg noddu àjjuma ndax moom mooy ki ñu njëkkoon boole ngir julli àjjuma ci Hazm an-Nabit muy euh, montagne boo bële nekk Madinatul Munawwara montagne bu nekk la foofu te mooy li nga xam ne dafa suufe ci suuf ci suuf si euh, mooy al-Hazm al-munxafid min al-ard mu ne min xarati ci quartier wu Bani Bayaada waa Bani Bayaada foofu yuqaalu lahu ñu ngi koy wax wax foofu naqi'ul xadamaat noonu la tuddoon foofu waxoon nañ la fa la Seydina Omar ibn al-Xattaab defaloon fasu jullit ñi foo xam ne caawa moo xamante ne nii fa lañ leen di sàmmeeg yooyu di leen fa xonte ka leel euh, di leen xonte ka euh, dundal mu ne ñu ne mu ne leen ñaata ngeen woon jamono yooyu mu ne arba'una rajulan waxoon nañ ne xadis boobu imaam Abu Dawud moo ko solo woon ci sunanam xadis bu wér la woon mu ngi jaaroon ci Seydina Muhammad ibn Ishaq naka noonu imaam Ibn Maaja ak imaam al-Bayhaqi daal di woon nañ koy solo léegi kon moo tax mu ne imaam al-Hafiz Rajab rahimahullah mu ne kon imaam ibn Ahmad ibn Hanbal rahimahullah yaxal na sax euh, ne loolu mooy bi njëkk lii bii Asad ibn Zurara la bii dane bu Seydina Ahmad bi dane maa Mus'ab ibn Umayr loolu waxoon nañu jamono jooju li imaam al-Hafiz Hajar dajale woon ñaari wax yooyu këne ki njëkk dajale mooy Seydina Mus'ab ñii ne Asad ibn Euh, loolu dinañ ci ñëw ndax ci lañu tollu nii léegi mais bu imaam ahmad bi waxul ñun xadiis bi ñu doon wax sànq bu Ka'b ibn Maalik loolu daa am lu ñu doon fàttale ko mais bi imaam ahmad dane rahmatullah alayhi ajjuma ñuy njëkk a dajale ngir julli ajjuma ci lislaam Madina la woon ak Mus'ab ibn Umayr fekk dafa demoon pour la mission ba ko yonent bi alayhi salaatu wa yónni woon mu ne wa kadhaa naka noon qaala Ataa moom la Ataa wax Ataa ibn Abi Rabah rahimahullah nekkoon taalibi ñoom imaam Abdullah ibn Abbas ak ñoom imaam Abdullah ibn Umar ak ñoom wal Awzaa'i ak imaam al Awzaa'i Abdurrahman eh, al Awzaa'i nekkoon faqiihu Shaam nekkoon imaam Shaam keroog bi Sufyaan déggee ne imaam al Awzaa'i ñu ñëw fekk mu nekk foofule ca Makka dafa génn dabu ji ko. téye ci euh, kii bi nu mu tudd goj goju fas wi di ko wommat mu nekk ci kaw mu koy wommat dugg moom biir dëkk bi allahu akbar muy loolu la loolu mooy waroom xam-xam mu ne kaza kon na ko noonu qaala ataa la ataa wax wal awzaa'i imaam al awzaa'i euh, mu ne loolu benn la wa za'amat imaam al xaafis ibn rajab balay muy wax wa za'amat mu dogu nag taifatun min al fuqaha an al jumaa furidat bi makka qabla hijra mu ne am na nag benn mbooloo waxoon nañ la waa jumhur lañ lañ wax këne loolu ñu ngi ko farataal Medina ndax saar bi saaru Medina la suuratul jumaa te yonent ma lay saab saam saxul këne julli na àjjuma laata muy gàddaay mag mais loolu da doog nga xaar beneen wax ndax buñ ne nee jumhur nee nañ kon kay mooy am na ñeneen ñu wax lu contraire mu ne la ñoo ñooñu wa za'amat dogu na ta'ifatun beneen euh, mooy ne nee na za'ama bokkul azama al azm mooy dogu za'ama mooy nee na voilà ta'ifatun beneen mbooloo min al fuqaha ci fuqaha yi waaw ci boroom xam-xamu fiqh yi benn mbooloo këne ajjuma ñu ko farataal Makka laata yonent bi alayhi salaatu wa di gàddaay si ñu ne wa anna nabiyya kaana yusalliya bi Makka qabla an yuhaajir te yonent bi alayhi salaatu wasalaam da ko doon julli biir Makka laata muy gàddaay nga ne ma ah, ah, ah, yow li nga wax ma la déglul rek xaaral xuliqal insaanu min ajal suñu boroom dafa bind nit ci yàkkamti jarul yàkkamti ay nettali wax la rek xaaral di nga déglu du lépp lu ñu nettali lu ne rek sa walaysa kullama ra'aytahu mudawwara nan la ko waxati nga jàpp ne mbir mi kaakaan la boo xam ne mën nga koo lekk wala loo gis muy xoy-xoy ca kaw rek nga foog ne daw an boo xam ne yastonaaru bihi ku nekk ci lëndëm déedéet mu ne kon wazaama taifa kon am nañu ne yonent mi aleyi salaatu salaam farataalu àjjuma Màkka la woon laata muy gàddaay te moom alayhi salaatu wasalaam da ko doon julli Makka laata muy gàddaay léegi ñooñ nga ne waa ñooñ fu ñu teg seen wax mu ne wastadallu li daalika bima axrajahu an-Nasaa'i fil Kubra mu ne ñu ngi ko ñooñ ñu ngi teg seen wax ji ci li nga xam ne moom la imaam an-Nasaa'i solo ci téereem al-Kubra ndax sunanu an-Nasaa'i dafa am ñaar dafa am al ak bi nga xam ne mooy moom lañ yo mooy bi gën a siiw buñ naan sunanu an-Nasaa'i jubluwuñ ci al-Kubra bii ñu ngi ci jublu zaxiratul kii bi nu mu tudd euh, sunan Nasaa'i bu nga xam ne da ko tënkaat voilà bi mu tënk noonu boobu mooy Bisri waaye tamit boo même boobu noonu même ci ci euh, sunan bu bi siiw bi fii kubra nag am na mais bii moo gën a siiw boobu tamit indi na fa xadiis bi ñoom ci loolu lañ tegtal min xadiisi Mu'aafa ibn Imraan ci xadiisu Seydina Mu'aafa ibn Imraan an Ibrahim ibn Tuhman mu jële ko ci Ibrahim di doomi Tuhman an Muhammad ibn Ziyad mu jële ko ci Muhammad ibn Ziyad kooku xam ngeen ko an Abi Hurayra radiyallahu ta'ala mu jële ko ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa arda qaala mu ne inna awwala jumu'atin jumi'at ba'da jumu'atin ba'da jumu'atin ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi Makka bi Juwaasa bil bahrayni qaryat li abd qais mu ne kene seyna abu hurayra dane radiyallahu ajjuma bi nga xam ne moom lañ njëkk a dakale julli ko ak yonente mi alayhi salaatu wasalaam ginnaaw yonente mi alayhi ginnaaw bi yonente mi alayhi salaatu wasalaam jullee ajjuma makka bi makka ginnaaw bi yonente mi alayhi salaatu wasalaam jullee ajjuma makka mooy bi juwaasa benn dëkk la bu nekk Bahrayn Bahrayn xam nañ ko léegi qaryatu nekk benn dëkk li Abdul Qays ñeel tribu waa Abdul Qays euh, mu ne léegi ñoom loolu mooy seen tegtal léegi nag imaam al-Hafiz ibn Rajab di leeral mu ne waqad axrajahu al-Buxaari fi saxiixi imaam al-Buxaari rahimahullah xadiis bii nii soloo na ko ci saxiixam min tariq abi aamirin al-Aqadi jële ko ci yoonu abi aamir al-Aqadi rahimahullah an Ibrahim ibn Tuhmaan mooy place Mu'afa mu'aafaa tey du ci moom la imaam al Buxaari yi jaar mais ci Abu Aamir al-Aqadi mu ñu jële ko moom ci ki ko mu'aafaa jële di Ibrahim ibn Tuhmaan an Abi Jamra mu jële ko ci Abi Jamra euh, rahimahullah euh, an Ibn Abbaas mu jële ko ci sëriñam di Abdullah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhuma mu ne inna awwala jumu'atin jumi'at ba'da jumu'atin fi masjidi rasulillah fi masjidi abdi qays bi juwaasa min al bahrayn mu ne inna awwala juma ajjuma gi nga xam ne moom la njëkk julli ginnaaw ajjuma gi yonent bi ñu julli ci jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ginnaaw ajjuma bi njëkk bi julli ci ba jàkkaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy fii masjidi abdi qays ci jàkkaay waa banu abdi sayq bi juwaasa nekk juwaasa minal bahrayn nekk ci dëkk boobale ci bahrayn ci golfe arabique ah, mu ne imaam alxaafis ibn rajab rahimahullah wa kaza rawahu waki' mu ne naka nii la ko imaam waki' daal di solo ah, an ibrahim ibn tuhman non seulement waxuma la abu amir al aqadi bi imaam al buxaari solo jële ci moom mu jële ko ci Ibrahim ibn Tuhman waaye Waki' Seydina Waki' moom soloo na ko rahimahullah jële ko ci Ibrahim ibn Tuhman walaf luhu mu ne terme terme yi nga xam ne expression bi nga xam ne moom la utiliser ci xadiis boobu muy bu Waki' bi Seydina Waki' rahimahullah mu ne